mawlana abul abbas ahmad ibn muhammad at-tijani wa khulafaihi al-muhtadin wa ahli tariqati al-faizin ar-rabihin amma ba'd qala samahatu al-imam salahuddin at-tijani alayhi ridwan rabbani fi al-kanz ath-thani min kitabi al-kunuz al-ashara wa fi fasl at-tajalli والتعدد والتبدل والتمثل والتشكل إلى آخره قال رضي الله عنه وكان سعيد بن أبي حبيش رضي الله عنه يحدث في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول والله ما أسرني أحد من الناس إلى آخره kon ci ñu ngi woon ba tey ci al-Kunûz al-'Ashara ci buntu bi nga xam ne moom lañu wax léegi at-tajalli wa tabaddul wa tabaddul wa tamathul wa tashakkul wa tasawur wa takallum wal hulul wal ittihad euh, gisoon nañ ci jotaay bi weesu euh, xadis bi nga xamante ne Abu Burda ibn Niyar radiyallahu anhu nee bisu Badar dañ ko hmm? euh, dañ dama indi ñetti bopp teg ko ci kanam yenn ci yàlla bi sallallahu alayhi wasallam bi ma ko laajee bi mu ne nee na ma mu ne ma ñaar ma ne ko ñaari ñaari bopp yi nag maa leen rey waaye ñetteel bi moom ah, damaa gis daal benn waay bu njool bu leen rey mu ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ma daal di jël boppam rek yenent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko zaaka fulaanun minal malaa'ika kooku diw la ci malaaka yi maanaam eh, kon malaaka yi kon wàccoon nañ bi su Badar xeex nañ hmm. eh, kon euh, wàccoon nañ loolu moom euh, gisoon nañ ba pare beneen bi ci mooy ne malaaka yooyu comme niñ ko waxee jotaay bi weesu euh, mooy daanaka jotaay bi yëpp ci loolu la woon presque mooy ne malaaka yi borom subhaanahu wa taala maanaam yàlla am na ñu mu xamal yenn ci malaaka yi ak monde malaaka yi loo xamante ne nor maanaam nit normal yi duñ ko xam maanaam ñu bari ñu wokk foog ne malaaka yi yàlla borom subhaanahu wa taala dafa am rek ne maanaam kenn mënu leen a xam léeg sax ñu bëri bëri dañuy weddi maanaam le fait ne par exemple diw sa kenn ku ne gis naa malaaka sàngam ak yooyu mel noonu ñu koy weddi ne loolu mënul ne fekk loolu mën na ne loolu mën na nekk te waxoon nañ tamit ne maanaam jëmmi nit ki weddi ne nit ki mënta gis malaaka loolu mooy dalil bi wane ne moom ci gisu ko maanaam <laughs> moom ne nit moom mën na gis malaaka loolu moom xaqiqa la bu bu sax boo xamante ne euh, akabir ak akabirul aarifina yi ñoom duñ ko wedd parce que xam nañ ko euh, te dund nañ ko euh, borom subhaanahu wa taala moo tax saxaaba yi radiyallahu anhum ci jamono yenente bi sallallahu alayhi wasallam daan nañ gisanteek malaaka yi doon nañ gis Seydina Jibril alayhi salaam bi nga xam ne moo leen moo gën a màgg ci malaaka yi te doon nañ gis tamit yeneeni malaaka léeg-léeg mën nañu bañ a xam ne ay malaaka lañ mais te amoon nañ xam-xam ci malaaka yi ndax ngir ne euh, bokk na ci dalil yi mooy xadis bi yi nga xam ne moom la ñu romb mooy ne lan ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam moom waxoon na tuuru malaaka yi parce que diw mënul wax rek diw kooku diw la maanaam il faut mu tudd turam sauf que ki mu tudd turam kooku mu maanaam raawi bi ki nettali wax ji moom moo nettaliwul tuuru kan la ci malaaka yi loolu day tegte la ne kon am na xam-xam ci tuuru malaaka yi ñoo xamante ne yegg si wuñ ci ñun waaye nag loolu jombul ne yàlla xamal ko ci ñenn ci ñi nga xamante ne ñoom ne akaabiru aarifiina yi ndax loolu martaba la maanaam dem ba am nga xamante ne da mën a jàkkaarloo ak monde malaaka yi wala boog nga xamante ñoom joxe woon nañ exemple bi euh, Seyd Ahmad ibn Mubarak euh, allamti waxoon radiyallahu anhu bi mu ne euh, Cheikh Abdou Aziz Dabakh radiyallahu anhu wax na ma lu léeg-léeg monde malaaka yi di ma expliquer ni ñi nga xam ne noonu la seen catégorie mel seen ay xeet façon bi ñu nekkee nekk maanaam wax loo xamante ne man yaakaaroon naa ne loolu dëgg-dëgg dafa jomb ci doomu aadama mu xam ko waaye waaye doon na ma doon na ko wax euh, am na lu ñu ci jotoon a yaatal leeral te amal na li ci gënoon a rëy mooy euh, catégorisation malaaykatul muqarrabuna yi donc karubiyuuna yi ci ñoom lañ bokk euh, al-aaluuna min al-malaa'ikati yi surtout ñoom ak seen kilifa bi nga xam ne moom mooy ar-ruuh te alxuraan di ko tudd lu baree bari te mooy prototype angélique bu yenente bi sallallahu alayhi wa léegi euh, Eh, ci jotaay bi weesu tamit yaakaar naa wo bokk na ci li ñu doon li ñu waxtaane woon mooy importance bi am ci degré wu niveau wu dégginu alxuraan yi et que niveau bu nekk kenn ku ci nekk ci niveau bi nga xamante ne moom la nekkee eh, muy waxee foofa te it ñu war ko ko nangul mu ne wakkaana nekkoon na as-Sa'ib ibn Abi Hubaysh radiyallahu ta'ala anhu yuhaddisu doon nettali fi zamani Umar ci jamonoy Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu yaqulu mu doon wax naan wallahi waat naa ci yàlla ne maa asarani amul kenn ku ma jàpp euh, ku ma jàpp maanaam mooy def ma prisonnier ahadun kenn min an-nas ci nit ñi fa yuqaalu ñu ne ko kon fa man kon ku ko def comme que yow euh, da xeex bisu badar da nga xeex te nekk ci camp wu yi bu fekkente ne yow dañ laa jàpp prisonnier nga ne kenn jàppula ci nit ñi kon ana moo la war a jàpp maanaam kon ke la war a jàpp warate bokk nag ci nit ñi mu ne fa yaqulu mu ne lamma bi nga xamante ne in hazamat maanaam ci lañu ñu daanee ci la ñu dumaa Quraysh Quraysh in hazam in hazamtu man dañ maa dañ maa nootaale maaxa ànd ak Quraysh fa yudriku nii mu daal di may daj dab rajulun benn waay boo xam ne ab yadun bu weex la tawilun ku njool ala farasin bu nekkoon ci kaw fas woo xam ne ab yadun bu weex la na samaay bu nekk ci diggante asamaan si wala rek suuf si njoola njoola moom moo ma nag daa weex tàll ba pare nekkoon ci diggante asamaan ak suuf yéeg ci kaw fas wu weex kooku daal moo ma moo ma dab quoi fa aw saqa nii mu daal di may yeew ribaatan ak yeewu dëgër këcc maanaam mu yeew ma takk ma yeew ma wajaa amu dikkee nag abdurrahman ibn awf radiyallahu ta'ala anhu sayyiduna fa wajadani mu fekk ma rab mar maanaam mu gis ma fe ma nekk koo xam ne marbuutan ku ñu takk ku ñu yeew lañ wa kaanate nekkoon na abdurrahman sayyiduna abdurrahman ibn awf radiyallahu yunaadi doon woowate fil askari ca euh, euh, ca ba ca ca ca euh, kii ya soldaar ya ne euh, man asara ana kan moom moo yeew kan moo jàpp kan moo jàpp haza kii maanaam ku ko def prisonnier sa amul woon yas amul sa nekkutoon yas amul di wax di woote woo ne ahadun kenn am na woon ne moom asara nii moo ma jàpp kenn waxutoon ne ah kii man maa ko def prisonnier sans prisonnier la hatta mbete intaha nee na mu jël ma mu daytaloo ma bii ci man ilaa rasulullah ca dawal yàlla la sallallahu alayhi wasallam maanaam mu jàpp ma yóbbu ma yàlla bi sallallahu alayhi wasallam fa wax rasulullah bu ndaw yàlla sallallahu alayhi wasallam yabna abi hubaysh radiyallahu ta'ala anhu ah man ana kan mooy nga xam ne asaraka moo la jàpp waay ku la def prisonnier fa qultu nee na ma ni ko laa a'rifuhu man xaw ma ko waaye nag wa karihtu ma siboon an ukhbirahu ci xabaare ko billazi ci li nga xam ne ra'aytu moom laa gis ba bañ koo wax li ma gis voilà loolu daa man yéeféer yi dañ koy def ñi nga xamante ne tamit ñoom ñoo nekk ci yoon wu bokkut ak yoon wu baax wi dañ koy def maanaam dinañ gis ay mbir màndarga ay mbir yoo xamante ne dina leen wan lii muy dëgg maanaam li ñuy xeexal ak di jàmmarloo ak moom ak di di dàggasanteeg moom ak di weranteeg moom dinañ xam ne am na lu ñu xam ci ay màndarga ay signes ay preuves yoo xam te ne dëgg la mais yooyu noonu daa man dañ koy nëbb parce que bis bu ñu ko génnee mel ni comme si dañ ko dóor seen kaw bopp waaw dañuy xam ni ay la yëwén lii kii ma jàkkaarloo day lii muy défendre moom mooy dëgg waaye bis non loolu su ma ko nangoo kooku sama gàcce la waaw kooku sama daanu la alors que en principe li waroon a am solo rek mooy est-ce dëgg la wala du dëgg parce que loolu rek kay jariñ loolu rek mooy jariñ leneen li ci des du jariñ voilà maadaama dëgg lañu nangoo nangu ko bu dul dëgg ñu xalab ko mu jeex jàll ci leneen parce que tri boobu rek moo mat a def ci àdduna tri boobu rek kan mat a def voilà mooy xàmmee lan mooy dëgg ak lu dëgg voilà boo xàmmee wee dëgg ni mu ngi nii nga koy jëfandikoo mooy ñaan bi nga xam ne moo rot ci sunna allahumma arinal xaqa xaqan warzuqna ittibaa'a wa arinal baatila baatilan warzuqna ijtinaaba ah wala bokk ci wa waffiqna ijtinaaba yàlla wan ñu dëgg ba ñu xam ne lii mooy dëgg nga wërsëgal ñu ñu topp ko waaye nga wan ñu caaxaan ba ñu xàmmee ko ni xam ni lii mooy caaxaan nga dëppale ñu wala boog nga sa ñu ci ñu sori ko moo tax ñaan googu bokk na ci ñaan yi gën a mat ci doomu aadama ci jullit voilà ñaan bi bokk na ci ñaan yi gën a mat a ñaan parce que ëkk bëri ñoo xamante ne dañuy gis dëgg ba xàmmee ko ba ràññee ko euh, mais duñ ko nangu parce que tout simplement dafa am ay intérêt yu ci aju bu bis bu ma ko defee sama liggéey dootu doxati bis bu ma ko nangoo euh, gàcce lay doon ci man alors que boo ko nanguwul àdduna àllaaxira faaw dañ ko nangu parce que day feeñ te bu boobaa ce trop tard parce que lam la naroon a jariñ yëpp fii la ko waroon a mën a jariñoo parce que ah mbir yëpp fii lay xewe àdduna gii fii lay xewe voilà bu ñu xasee ba génn àdduna moom jeex na foofu fa foofu yëpp après conséquence li ñu doon dund àdduna rek la mais amatuloo mais là-dessus amatuloo loxo ci mbir mi amatoo ci mënutoo ci téye dara mënutoo def dara voilà yow yaa ngi mën a rattrapé wu que fekk ne yow yaa ngi ci kaw suuf di dund rattrapage yëpp foofu la mën ne bu dee xasee ba am rek mooy tëj na mbir mi possibilité wu rattrapé wu jeex na abadan maanaam à jamais pour l'éternité jeex na abadan mënatoo rattrapé wu. comme que nag maadaama mbir mi noonu la demee li ëpp solo mooy eh, di trier di teg mais selon lan mooy dëgg. comme li alquran wax wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazala ci dëgg la wàcc lañ ko wàccee moom alquran waaye ci dëgg nag la nekkee loo xam te ne day wàcc saa su ne voilà lépp ci dëgg la amee voilà euh, nëbb gi moom gis nga mu ngi doon nëbb mbir mi mais terewul ginnaaw yi tuub na dugg ci lislaam maanaam li gënoon a yomb nag mooy période boobu mu xam ne dëgg-dëgg lii mooy dëgg mu nag ko ca saasee noona bokk ci ñu gën a màgg ci saxaaba yi radiyallahu anhum looloo gënoon a yomb ci moom te loolu moo gën a daa man noonu la mbir mi di maanaam lu mu gën a teel rek maanaam looy gën a teel a eh, jébbalu rek muy muy maanaam eh, <laughs> jébbalu ci sensu jébbalu ci kaw ci dëgg maanaam looy gën a teel a jébbalu ci dëgg rek muy noona ndax yàlla ci bopp wa anna allah huwa al fekk ne yàlla ci bopp mooy dëgg bi ak zalika bi anna allah huwa al haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al batil fekk ne yàlla ci bopp mooy dëgg et ñoom yeneen yi ñu topp di leen woo di leen ñaan yépp di am di di jébbalu ci yooya yépp te bokkut ak yàlla yooyu loolu mooy jëmmi caaxaan maanaam mbir mi maadaama mbir mi noonu la deme euh, moo euh, euh, moo tax siddiquuna yi ñi yor maqaama siddiqiya mooy ñi gën a kawe ci wàllu yàlla yi ñi nga xamante ne ci géej gi ñuy féeyee ci seen maqaama boobu seen sphère boobu ci lañuy tànnee kan moo war a nekk xutbu zaman ñooñu ah siddiquuna yi li tax ñu gën a kawee ñépp mooy dëggu googu d'ailleurs maqaama boobu noonu la tudd siddiqiya maanaam mooy lan sincérité bi gën a kawe mooy véridicité maanaam mooy di jël dëgg rek teg ko ci sa kanam ci lépp comme li Seydina Abubakar defoon radiyallahu anhu voilà te bi muy tagg soxna Maryama na wa ummu wa ummuhu siddiqa soxna Maryama alayhi salaam bi nga xam ne mooy yaay yent yàlla alayhi salaam li muy kawe kawe kawe siddiqa la maanaam mooy martaba boobu nga xamante ne nit ki moom dëgg rek a ko ñor ci lépp moom amul lenn lu muy soot seet ci mbir mi après sentiment yeeg sans bàyyi lii la ma sa xam ak sans benn sëriñ mës naa ko dégg mu wax lii wëg Euh, yooyu yëpp du ko bàyyi xel moom li muy bàyyi xel mooy lan mooy dëgg te li am solo yëpp mooy dëgg ñu bu ñu jëlee exemple masalan tey feebar bi xew feebar bii nii gis nga li ci am solo yëpp mooy ma xam ci dëgg gi ba tax ma mën a xool nan laay def ba du ma mukk mais bu ma fi tooy nekkee di topp ay sentiment ak yeneen ak yeneen walla boog di xool ndax. Euh, comme que kii wax na lii kii wax na lee man damay farakkee parce que ñun ñoo far ndax ñoo bokk dëkk bañ juddoo ñoo bokk nangam ñoo bokk lii moo tax moom lay faral ci la mu wax maanaam loolu duma ma jariñ li may jariñ mooy ma xam lan mooy dëgg gi su ko defee ma mën koo ràññee bu baax a baax a baax su ko defee ma mën a mucc voilà sama baay sama ndey samay maam samay sëriñ samay xarit ñoom ñëpp bu ñu boole woon di wax loo xamante ne du noona ci feebar bi ma topp leen ci loola ba tax man mu dal ma bu boobaa par par loo ga ma doon par par loo du ma jariñ dara maanaam mu loolu mooy jëmmi sama alkade imaginer su fekkente ne ci feebaru woo xam ne zahir la loolu moom mooy mbir mi te loolu mooy mucc gi lan ngay xalaat ci diggante nit ki ak ki nga xam ne moo ko sàkk bind ko imaginer différence boobu lan ngay xalaat ci ki nga xam ne moom mooy diggante nit ki ak ki ko sàkk bindu ko ak ëllëgam maanaam avenir am ginnaaw dee avenir am pour l'éternité léegi maanaam imaginer loolu moo tax li gën a yàq doomu aadama bokk na ci li koy gën a yàq mooy sentiment maanaam sentiment foo ko dugal parce que dëgg xamul sentiment maanaam dëgg xam nga xam-xam ak dëgg maanaam parce que xam-xam justement li tax mu nekk xam-xam mooy dafa dëppoo dëgg xam-xam bis boo ci génnee dëgg dootul nekk ci xam-xam dootul tudd ci xam-xam ay caaxaan lay tudd neen lay tudd ay njort lay tudd ay foog ak defe naa yooyu lay tudd mais balaa mbir mi di nekk loo xamante ne dañ koy tuddee xam-xam mu nekk loo xamante ne dafa dëppoo ak dëgg maanaam dafa dëppoo ak réalité su dëppoowul ak réalité supposition lay tudd imagination lay tudd voilà ay doute lay tudd hypothèse lay tudd mais du tudd science xam-xam du ko tudd voilà du ko tudd fausseté lay tudd maanaam loolu mooy mooy mbir mi maanaam kon Euh, nee na mais ba bañee mu wax loola euh, nee na fa qaala rasulullah waaye ndawal yàlla li moom sallallahu alayhi wasallam ne asaraka gis nga ki la jàpp def la prisonnier malakun malaaka la minal malaa'ikati ci malaaka yi moom yeneen yàlla la sallallahu alayhi wasallam lépp lu mu wax dëgg la te ci yàlla la jóge wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha kon nag izhab demal yabna Awf yow Seydina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu bi asirika demal ak sa prisonnier maanaam gis nga moom bañoon na wax dëgg gi waaye yàlla mi nga xamante ne moom tëwul dara tëwu ko xamal na ko ki nga xamante ne mooy yenentaam bi sallallahu alayhi wa mu wax dëgg gi mu leeral ko moo tax dëgg moom yàgg yàgg day feeñ yàgg yàgg day feeñ bu feeñul àdduna feeñ àllaaxira maanaam bu feeñul àdduna rek feeñ àllaaxira nit ki mën na nax nit ñépp waaw wala histoire romb ñu bind histoire nax ñépp waxee mbir mi nu mu demeewul histoire retenir loo xam ne caaxaan la du dëgg ñépp jàpp ko mbir mi dem waaye bu ñu demee ba ci kanamu yàlla àllaaxira dana feeñ ala kulli xaal te bu boobaa ni ñu bindee woon histoire bi ak ni ñu ko doon nettalee du jariñ dara du jariñ dara liy jariñ moom mooy mbir mi ni mu nekkee nii ñu waxee ko noonu te képp koo xamante ne xam-xam dafa laa yitteel lool bokk na ci li nga xamante ne moom nga war a jikkoo benn wax boo xam ne dëgg la moo la war a gënal junni wax yoo xamante ne seenu dëgg wóorul maanaam ndax dëgg la dëgg ñu ci naatam la benn wax boo xam ne lenn na ne dëgg la moo la moo la war a gënal maanaam mooy lan mooy nga am benn information bu baax bu wóor moo gën nga am junni information yoo xam ne yépp bu ñu koy vérifier gis na ndekete lu woon dëgg maanaam du bari information bari looy nettali bari ay histoire bëri ay ay anecdote du loolu moom mooy joxe nit mooy tax nit ki di wax fekk la muy wax xam-xam la tudd amul benn njariñ beneen bi ci des tamit moom mooy euh, du maanaam du du du du du ay féete ak bokk mooy tax nit ki ci li mu nekk nekk dëgg wala li mu xam maanaam li mu jàpp ne xam na ko nekk dëgg déedéet lépp dañ kaa war a vérifier lépp dañ kaa war a vérifier loolu moom moo tax l'islam bañul bañul bañul gëstu maanaam lislaam ragalul gëstu parce que effectivement dëgg du ragal mukk gëstu dëgg du ragal mukk gëstu du ragal mukk ñu lu ñu tubir yi mais yow koo xam boo xamante ne moom jàpp na ne nangam la mais bis bu ñu nee léegi nañ xool aaya yi nañ xool xadiis yi nga daw parce jàpp nga ni boo moytuwul dinañ découvrir loo xamante ne yow day yàq yow sa gis-gis day yàq sa pas-pas maanaam boo moytu dinañ ko découvrir <laughs> nañ xool téere yi <laughs> nañ xool euh, dëgg gi <laughs> nga ne ah ça non c'est que yéen xam nga naa nga bon après xam nga rek euh, yéen ni ngeen gëmee affaire yi bon voilà euh, ñun moom liñ jàpp nañ ko jàpp rek parce que xam nañ ci liñ téye duy caaxaan te ñun ñun amal affaire waaw duñu ay caaxaankat duñu ay fo voilà ñun kii yéen nag. voilà bu leen neexee ngeen xool téere yi bu leen neexee <laughs> yàlla jàlla sam <laughs> mais <laughs> waxoon nañ ko keer euh, jotaay yu weesu yaakaar naa boobu ci jotaay bu luxul maram bi loolu wax bi ñuy wax ne euh, xam-xam nekkul ci téere yi mi ngi ci dënn góor yàlla yi wax jooju wax la joo xam ne dëgg la woon siècle yu njëkk yi mais léegi loolu dootul dëgg léegi liy dëgg mooy xam-xam bi ngi ci téere yi nekkul ci dënnu nit ñi tey boo tegee benn bibliothèque benn bibliothèque nga teg ko nii na nit ko mën a jël ci àdduna bi nga teg ko li nekk ci bibliothèque bi yépp mu mën a nekk ci dënnam loolu néew na waaw li nekk ci bibliothèque bi nekkul ci dënnu nit ñi kon loolu bu njëkk ba la nekkoon dëgg mais léegi dootul dëgg siècle bu njëkk yu njëkkee moom dëgg la woon léegi nga xamante ne lépp dañ koo def dañ koo daptu maanaam dañ koo takk yi kii ko yeew ko bind ko euh, vocaliser ko def bind lu nekk vocaliser ko nan lañ koy waxee nan lañ koy bindee maas ko bu aw jaree ñu def ci shadda sax ñu def ci shadda bu da loolu nga référé wu ci loolu moo ëpp doole nga référé wu ci keneen voilà loolu imaam as-Suyuti doon wax rahimahullah wa khudh min al afwaahi la min al kutub del jël ci gémmiñ yi waaye bul jël ci téere yi loolu waxuñu njëkk lañu la léegi nga jël ci téere yi moo gën a wóor ko nga jël ci làmmiñu nit ñi maanaam mbir yi day évoluer jamono yi dañ mbir yi dañ koy xool solo jamono yi voilà képp koo xamante ne bis bu ñu lu ñu bu ñu nee nañ léegi nañ lijjanti mbir yi ñu dem ci aaya yi ñu dem ci xadiis yi ñu dem ci waxu boroom xam-xamu njëkk yi ñu teg mbir mi xool ba xam yow sa gis-gis baax na wala déet ngay daw loolu li muy tekk mooy yow ci sa jëmmi bopp wóoru la ne ci li nga nekk dëgg la waxuñu ne nekkoo ci dëgg mais en tout cas yow wóoru la li nga nekk dëgg parce que bu fekkoonte ne leer na ne yow li nga nekk dëgg la te dara du ko dindi di nga ñemee ñu delluwaat ci aaya yi delluwaat ci xadiis yi delluwaat ci waxu boroom xam njëkk yi mais su fekkente ne saa yi ñu bëggee évoquer lool rek nga ne non c'est que yéen nangam nangam du dox ah. waaw waaw buñ nee nañ xool les vérités scientifiques établies yi nga xam ne établi wu nañ waxuñu théorie de vérité établie yi nañ leen jël xool leen. diine juñ ko tegal ngay daw c'est parce que diine jooju ñette ne maanaam bu dee dañu daw mooy ne ñoom ñoom wóoru leen ni ci liñ nekk dëgg la parce que lépp loo xamante ne ci yàlla la jóge mënta wuute ak xam-xam bu sax te wér même ci yoonu nitu yàlla yi dañuy wax ne an nassu sarih munul wuute ak alkashfu saxiix mënta ne texte bu leer bu jógee ci alxuraan ak sunna mënta wuute ak kashfu dévoilement maanaam nitu yàlla bi yàlla wan ko dara mu gis ko ci baatin ba pare fekk loolu mu gis boo ko tegee ci kanamu alxuraan ak sunna dafay wuute loolu mënul ne loolu mënta ne voilà loolu mënta ne maanaam loolu yëpp ay mbir la yoo xamante ne yu jara bàyyi xel la hmm? yu jara xel la dégg kon moo tax yenent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam lépp lu tukkee ci moom mënul nekk lu dul dëgg yenent bi sallallahu alayhi bépp xadiisam bu ñu gis mu wér ping bu ñu ragal nettali ko nu mu ñu neexe ak fu mu ñu xam-xam du ko dindi mukk xam-xam day ñëw tout le temps di ko saxal buñ nee nañ laaj scientifique yi ndax li yéen ci bi sallallahu alayhi wasallam dëgg la amal benn mbégte gu réeréer yi xam ne day dëggal di mu wax loolu bul ci sax dutee nan non c'est que xam nga bon scientifique yi nan jarul de jarul laaj loolu jarul def mënuñu indi wax ju wér ba pare mu wuteeg wax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam loolu mënta ne mais nag bu tee bu dee ci ta phase théorique rek la nee nag ah ñu naan théorie la thèse la nangam loolu bu dee ci loola rek la yem moom loolu moom moom taxul ñuy wax ndax loolu ci jëm mi boppam du vérité scientifique mais su dépasser niveau boobu ba nekk une vérité établie na sa xel dal munul wuuteeg ab aaya alquran munul wuuteeg xadiisu yonent bi sallallahu alayhi wasallam benn baat ci baatu alquran yi mënut a wuuteeg benn baat ci baatu waxu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mënut a wuuteeg loola munul ne te loolu sax dalil bu rëy rëy la buy wane ne yéen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam yàlla moo ko yabal. parce que boobu ba léegi amagul benn vérité scientifique bu wuuteeg benn wax xattaa benn xaraf ci alquran wala sunna amul au contraire alquran ak sunna day wax wax joo xam ne day oser nit ñi jàpp ne lii warta mën a nekk lii ñuy dem jamono xam-xam dëggal ko au contraire loolay am dégg nee na moo tax ba mu ne ko kon nag aca yóbbul sa euh, izhab yabna awfin bi asirik mm-hmm. léegi aca demal demal yóbbul yabna euh, awf yow seen abdurrahman ibn awf radiyallahu bi asirika sa sa sa sa prisonnier bi mm-hmm. nee fa zaaba mu yóbbu bii ma abdurrahman ibn awf radiyallahu mu yóbbu ma fa qaala saa'ib moom mi daane maziltu mazalat musul woon a dañ tilkal kalima googule kàddu nekk ci man ahfazuha ma di ko ma di ko mokkal wax jooju kay dañu woon di ko mokkal si maanaam nan la xamee loolu kii kay xam nga loolu mooy war ne yent sallallahu alayhi wasallam bi eh, mi wax ci note bata page mu ne rawahu sëkk eh, ko solo ma al-Bayhaqi fi dalal mooy dalal nu bool Euh, Waaqidi euh, mooy fii Maghazi Maghazi wa Ibn Kathir fi siira mooy siira boobu fii Bidaaya wa Nihaaya boobu moom mooy jëmmi siira bi maanaam mooy partie wu siira bi ci Bidaaya wa Nihaaya dégg nga mu ne wax qarana lëkkale woon na Ubayd ibn Aws ibn Malik al bay na anhu bayna majmu'atin ci diggante mbooloo min al asra ci ay prisonniers yawma Badr bisu Badar maanaam bisu Badar dafa jàppoon ay prisonniers bi mu leen lëkk yu mu lëkkale woon maanaam day jàpp kenn takk yeew euh, bu jàppee keneen day ñëw takk yeew booleeg moom maanaam mënute booleeg moom voilà <laughs> comme ku njëkk ki yeew nañ ko ba pare bu wuuj keneen ki bu ñëwee dañuy yeew rek lëkkale ko moom noonu lañuy def bu ko defee ñoonu bu ñu leen lëkkalee bokk nañ ci njariñ yi mooy ñoom duñ mën a dawandoo parce que euh, ku nekk buy daw day daw jëm kanam wala boog ci rythme ki gën a yéex ci ñoom lañuy ñuy dawee maanaam ànd ak bu bëggoon a bokk direction sax ci rythme ki gën a yéex ci ñoom lañuy ñuy dawee ci gën a néew doole ci ñoom dégg nga moom la dajale te fii mbokkoon na ci ñoom Aqil ibn Abi Talib mm-hmm. ah, radiyallahu anhu yow idhin bis booba wala Abbas ak al Abbas Seydina al Abbas ak Nawfal ak Nawfal wa qarnahum mu boole leen fii xablin ci benn buum wa ataa bi mu indi leen nag ci rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam maanaam ñu mbokk yeneen bi lañ sallallahu alayhi wa sallam ba mu leen indee fa qaala mu wax la woo ñel ko rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam laqad dëgg dëgg aanaka xett leen alayhim ci ñoom malakun ab malaaka karimun bu tedd Euh, fii lii gis nga lii dafa am solo bàyyi taxu yeneen bi la saa sama cousin ma ñoom la jàpp. non non tuubagul non non moom après la tuub. maanaam imaginer ay mbokk yenente bi sallallahu alayhi ñoom lañ jàpp yeewu leen indi leen moom waxul ne. man maay yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak li mu war a mën a représenter yëpp maanaam yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak li mu war a mën a représenter yëpp aussi bien ci niveau état bi comme président de la république wala sax lu ko gën a féete kaw ci niveau diine ji mooy xalifa général bi te sax moo ko féete kaw parce que parce que ñi ñuy wax xalif général en fait ñi ñuy wax xalif général ay xalifa yu ay xalifa yi ñoo xam ne ñoom dañuy réclamer maanaam ñoom ay xalifa yi ñeneen lañ maanaam ñoom du ñoom maanaam ay xalifa yi ñeneen lañ te ñoo ñu nekk seeni xalifa maanaam danoo jàpp ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mooy kilifa gi gën a mag ci ñoom maanaam seen kilifa yi kilifa la maanaam boo xoolee niveau bi dafa kii bi dafa rëy gab bi maanaam voilà donc moom moo représenté loolu yépp représenté tamit chef de guerre bi parce que moom moo nekkoon chef militaire bi mais ànd ak loolu yépp waxul ne du réclamé wul ci benn tur ci yi kënim kii ay mbokkam lañu deretam lañ lu tax nga leen bi jàpp quoi yow que da nga lu tax ngay ngay jàpp sama mbokk yi quoi waxul loolu parce que lu tax parce que dëgg xàmmeewul mbokk xàmmeewul deret am na benn mbir boo xam te lu ma tabaay xel la te loolu bokk na ci li yàq diine l'islam maanaam nit ñi bokk ci lislaam bokk na ci li yàq seen lépp mooy le fait que ñuy bàyyi xel deret di ko jox doole boo xam te ne amuko deret amul benn doole ci kanamu lislaam ci lislaam amul doole deret amu ci doole kii mooy doomi diw kii mooy ndijaayu diw kii mooy pàppay diw kii mooy maamu diw amul njariñ ci ci lislaam amul amul doole amul doole d'ailleurs euh, li tax euh, euh, kii Sayyid al-Harazim radiyallahu anhu mi ngi naan ci Jawaahirul Maani mi ngi naan Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu bokk na ci jikko yi mu amee woon mooy xamul woon mbokk maanaam mooy lan mooy dëgg rek la xamoon nit ki lu mu gën a jege mu gis ko mu gën a dëppoog ni alquran di doxe ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni muy doxe kooku lay jël jegeñal ko boppam donte bu dee bokkuñu dara ci deret waaye képp koo xamante ne daf koo gis loo nekk nekk mbokkam mu gis la nga sori njàngale alquran ak sunna daf lay sori boppam du nangu mukk nga jege ko xatta yenent yi aleyhum salaatu wassalaam mm, amuñu principe boobu nubuwa ak wilaaya ñoom ñoo am amuñu doom kii doomu yenent bi sallallahu alayhi wasallam kii doomu waliyu ak waliyu boobu bu mën a doon bu dee wilaayam wér na mooy ki nga xamante ne moom moo tegu ci li mu tegu moom moo topp am njàngale moom moo ko sopp lool te yàlla rekk tax kooku mooy doomam keneen ku dul kooku du doomam keneen ku dul du doomam te euh, loolu nag bokk na ci le fait que loolu moo yàq bokk na ci li yàq diine l'islam bi nii tey boo xoolee chiisme chiite yi ra euh, rafida yi ñi nga xamante ne moom moo développé seen biir mentalité boobu kese moom moo tax mooy waa kër yenent bi sallallahu alayhi wasallam dañ jàpp ne maadaama ne ñooy waa kër yenent bi sallallahu alayhi wasallam ñoo raw ñëpp ñoo gën ñëpp et ñoom dañoo nekk ay nit ñoo xam ne dañoo impeccable amuñu sikk képp koo xamante ne taxaw nga ci seen kanam yow dañ la fee war a jële et que loolu la jëmmi fekk nga nangoo nekk seen kilifa loolu mooy saay-saay ba te loolu teguwul ci dara loolu mooy jëmmi li teguwul ci dara te mentalité boobu nag moo yóbbu indi schisme yi chiite mel nañu ñu mel mentalité boobu moom moo indi chiites yi ñu mel ni ñu mel léegi nag imaginel bu fekkente ne mentalité chiite yooyu waa ahlu sunna dañ koo xeex ba teg ñu bëgg a wëlbatiku bëgg koo indiwaat ci biir na ci boppam te am na mbir mu am yonent bi sallallahu alayhi dafa ñëw pour libérer ñu maanaam ci comme li alquran wax am yadau anhum ak wal aghlal allati kanat alayhim mboolem yu diis yu gann yu mitti yi nga xam ne moom lañ ñu daan teg yonent bi dafa ñëw yëkkati ko dindi ko jéng yu mag yi jéng yi jéng yi yonent bi dafa ñëw tekki ko léegi man nan laa mën a gisee yeneen bi sallallahu alayhi ñëw pour libérer ma ma wëlbatiku man di tënkuwaat ci keneen ci turam moom. maanaam man mooy ñëw encore di dugal sama bopp ci njaam ci turam moom yenent bi. sallallahu alayhi wasallam maanaam man loolu bu fekkente ne def naa ko est-ce que am naa am xel man. te man xam naa ne yeneen bi sallallahu alayhi dafa ñëw pour libérer ma te man ni may mel ci par rapport ak moom dépendrewul ci. fan laa juddoo ak fu ma dëkk ak kan mooy sama ndey ak sama baay dépendrewul ci loolu xam nga ci lan la dépendre li mu fi indi man nan laa mel ak loola ci loolu rek la dépendre am na beneen point loolu sax qaayida fiqhiyya la mooy aslu cosaan boo munoo def munoo faral faral munoo ko jéem a sauver ba yàq asl maanaam ba yàq cosaan mooy lan exemple la euh, tey su fekkente ne euh, euh, da da damay damay damay roko mais ma bëgg a défendre peut-être sa oom yi wala yu mel noonu ba tax nga bu ma ko defee ba pare pour damay yàq roko bi du mën a ne. parce que roko bi maanaam foo ma jàpp ci um yi maanaam ma jàpp ci um yi mooy mooy maanaam ci lay mate wala wala ñu jël exemple bu gën a yomb euh, mënoo sauver doom ji nekk ci biiru yaay ji ci kaw ne il faut nga rey yaay ji loolu mënta ne ci sharia maanaam ah, maanaam bu fekkente ne il faut que kenn dee doom ji ma war a dee ki nekk ci biiru yaayam mooy dee mais yaay ji moom du dee ndax lan ndax mënuloo sauver faraw maanaam ki nekk ci biiru yaay ji nga bëgg koo sauver ba tax nga ni garaawul na yaay ji dee loolu mënta ne euh, loolu beneen exemple d'ailleurs bi gën a banaan sax d'ailleurs foofu lañu waroon tàmbalee mooy mënuma ne damay sauver benn branche ci kaw garab gi mais parce que garab gi branche bi ni il faut ma sauver ko mais pour ma sauver branche bi il faut ma dagg garab gi ci jëmmi boppam ma rey ko loolu mën na nekk ah loolu mënta nekk ci sharia munuma ne damay fonk yenent bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne moom moo tax dama ko fonk moom moo tax ma fonk maanaam li ma bëgg a wax mooy ma fonk keneen ngir jëm yenent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam ma am ko xam ne dama ko fonk lu tax parce que dafa yeneen bi laa fonk moo tax sallallahu alayhi wasallam ma war ko fonk parce que xëy na sëtam la xëy na euh, <coughs> turandoowam la xëy na euh, dama ko war a bëgg ngir ne dafa am lu ma ko war a jàppee ngir ne dafa woote woo ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam wala daf may day way yeneen bi lu bari da koy way nee na wala yu mel noonu maanaam kon ma war ko bëgg moom fonk ko du ngir lan ngir jëmmi jëmmi yeneen bi moo tax. sallallahu alayhi wasallam maanaam fonk googu mënta dem dégg leen ma wax mënta dem ba ma war a suube xorma bi ma koy jox ak fonk gi ma koy jox ci kaw ne il foog ma ñàkkee xorma yeneen bi sallallahu loolu mënul ne loolu wax maanaam su ma ko waree su fekkente ne su ma ko joxee respect rek damay manquer respect yeneen bi sallallahu moom laay bàyyi respect moom bosam dootuma ko compter bu yenente bi lay compter sallallahu alayhi wa sallam ak moom après moom garawul moom garawatul point boobu nag ñu bëri dañ ci juum maanaam jàpp nañ ne te lool du yenente bi kese ah sallallahu alayhi wa sallam bu ma fonkee Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu anhu wala ma fonk Cheikh Omar Fouti wala Cheikh Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu anhu wala ñeneen ñu mel ni ñoom Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu wala ñeneen Cheikh Mouhamed Hafiz radiyallahu anhu wala ñeneen munu ma leen a fonk jàpp ni kii dama koy fonk ngir jëmmi kii ci kaw ne moom maanaam bu ma ko defee kii lim ma waxoon ne naa ko def te bu ma ko teggi maanaam ma bàyyi loola ngir kii loolu mënta ne maanaam bu ma ko defee c'est parce que wéeru ma maanaam war naa xoolaat ndax man am naa xel maanaam war naa xoolaat ndax man am naa xel voilà war naa xoolal ndax man mi sama xel mi ngi ci sama jëmm ji ba tey maanaam voilà est-ce que wér naa quoi parce que lu tax parce que yanuwul maanaam foofu maanaam yooyu yëpp day indi day indi ay ay ay kii ci diine ji maanaam bokk na ci li yàq diine ji mooy ñàkk comprendre que ni yenent yenent yi an-nubuwwa wal wilaaya laysa lahumal bunuwwa nubuwa nekk yenn ak wilaya amuñu doom amuñu deret amuñu ko yenent bi sallallahu alayhi wasallam loolu la doxal fii kii mooy sama deret kii moo ma jege kii moo ma kii waaw baax na mais ci kaw nañ nekk ay jullit ba pare nañu tegu ci li ma bëgg man ba pare bu boobaa nag nga respecté leen tamit aussi ngir jëmmi liñ bokk ci yenent bi sallallahu alayhi mais tant kër def nekkuñ ci lool amul benn te respect bu ñu war a am parce que jëmmi respecté leen jëmmi topp leen ci li leen neex day tax ñu mooy ndigalu yonent bi sallallahu te loolu lañ war a daw. maanaam moo tax yonent bi sallallahu fii li def. nekku fi sax bi wax la te te day wane justice bi mu am moom maanaam maanu teg gi nga xam ne moo ne ci moom sallallahu alayhi wa sallam amul du du joxe faveur boobu maanaam way non xam nga sa way bon comme ñi samay deret lañu voilà yow waroo leen woon jàpp def ko lu ñaaw voilà wala yow yow ci sa bopp la mujj def prisonnier ndax xanaa xamoo ñii boo leen xamoon doo leen jàpp déedéet daa doxalee mbir mi rek ci kaw ne lan ah ci kaw ne yenente bi la sallallahu alayhi moom mooy yenente bi sallallahu alayhi wa te yàlla daf koo yebal te yàlla <laughs> mooy dëgg moom mënul incarner leneen lu dul dëgg nga ndax yàlla ci boppam bi ko yebal mooy dëgg subhaanahu ko ta'ala wasamaaw mu tuddee ko moom rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu tuddee kooku muqrinan kii kii takkaate kii yeewaate boobu noonu la ko tuddee xadis euh, boobu rawaaw solo na ko ibnu abdul bar fil isti'ab al isti'ab wa ibnu sa'din moom tamit solo na ko fii tabaqaat ci tabaqaatam téeram boobu wa ibnu asir na ko ci asadul ghaba dégg nga wa saxee wa fi saxeex nekk na ci saxeex bi muy bu d'ailleurs ñaar yëpp ah Bukhari Muslim euh, rahmatullah alayhim anna Jibril nag Seydina Jibril alayhi salaam ata dikk na annabi yonent bi sallallahu alayhi wasallam fii suurati rajulin ci jëmmi ab waay góor saa'ilan muy aji laaj wa mustahsiran di aji firiiru di laaj firi anil islam ci mbirul islam di laaj ku ko teqantalal al islam wal iman ak al iman wala ihsaan ak al ihsaan xadis bu siiw boobu lan mooy iman lan mooy islaam lan mooy ihsaan fa lamma ba nga xam ne raxila laxas na qaala mu wax annabi yent bi sallallahu alayhi wasallam ne innahu jibrilu innahu naka kii ñëwoon fii di laajte jibril la sayyidina jibril alayhi salaam ataakum dikkee na leen yu allimukum mu ngi leen doon xamal diinakum seen diine sayyidina jibril alayhi salaam dafa ñëwoon di laajte ñëwul woon ne toog Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne bon am naa gan tey maa ngi leen koy présenté dafa am lu mu leen bëggoon a wax déglu leen ko ndax am na solo déedéet moom mu wax. Seydina Jibril alayhi salaam bi mu ñëwee nit ñi ñoom seen bopp dañoo étonné woon kii naka la mën a duggee fii parce que yorul ci moom jeexital lu kuy wane ni tukki na maanaam amul parce que ku tukki bu yegsee bon fii léegi dootul réalité mais jamono jooju ku tukki bu yegsee. dañ koy xàmmee ndax day pënd euh, karawit euh, tasaaro ainsi de suite maanaam yére yi xaw a takk tuuti mais moom mu ñëw waa day sonn voilà <laughs> wax waa jooju moom mooy mu résumé def day sonn <laughs> alors que <laughs> ah alors léegi léegi moom nit ki mën na jóge tukki sax doo xam ne jóge tukki day jóge États-Unis léegi ñëw wàcc toog dox dox ay doxam maa ngi gisoo kilifa yi moo fi gën rafet fi mu <laughs> eh? gis ngeen maanaam léegi kon loolu amatul ah <laughs> léegi loolu wute na alors que bu njëkk ba moom boo doon tukki moom boo ñëwee léegi ñu xam ne da ngaa tukki saa yi xanaa da jóge tukki <laughs> mais sauf que kenn xàmmewu ko ci dëkk bi amul kenn ci mbooloo bi fi toog ku ko xam mais ñu gis ko mu ñëw toog ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba pare jël oy ko ci oomu yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu mu nekkaat beneen xob affaire. na ñoom tàmm woon di tàmmuñu gis loolu mu laaj ko lan mooy islaam mu wax ko yenent bi sallallahu alayhi wasallam tontu ko saxaaba yi radiyallahu dégg lan mooy imaan mu tontu yenent bi sallallahu alayhi wasallam dégg maanaam yenent bi sallallahu alayhi wasallam tontu ko saxaaba yi dégg lan mooy ihsaan mu tontu ko saxaaba yi radiyallahu dégg ñoom ñu jàpp ne ah d'accord kon lii lii la maanaam te loolu ñoom ñooy dimension yi nga xam ne moom la islam amee ñetti dimension maratib yi nga xam ne moom la islam amee donc mu comprendre que ñetti dimension yooyu l'islam amee islam la iman ak ihsan ñoom ñu comprendre ko ñu ne d'accord mu ne leen mu mu laaj ko kañ la àdduna di tukki mu ne ko ki ko laaj gënu ko xam ki ñu ko laaj maanaam ki ñu ko laaj gënu ko xam ki ko ki ko laaj <coughs> voilà maanaam loolu loolu yéeme la tontu tontu boobu parce que day dafa dafa dafa subtil tontu tontu ku subtil la wax ko ne ko xaw ko wax ko ne di ko laaj xamoo ko dane ki ki ñu ko laaj gënu ko xam ki ko laaj mu jeex mu ne ko mais lan mooy màndarga ji wane ne àllaaxira ngi waaj a mu jox ko ay màndarga voilà mu jox ko ay màndarga te saa yu ko waxee dara danaan ko sadaqta wax nga dëgg saxaaba yi radiyallahu anhum yéemu ci naka la nit di wa ñëwee di laaj mm-hmm. mais bi ñu ko tontoo danaan wax nga dëgg kon li yenente bi ne sallallahu alayhi ne ki laaj mbir mi ki ñu laaj mbir mi gënuta xam ki ko laaj tontu bi wax na dëgg sallallahu alayhi loolu wax na dëgg maanaam loolu tamit day wane ne euh, moom xamoon na kiy wax ak moom parce que yàgg na ko gis aussi sayyidina Jibril alayhi salaam <coughs> mais aussi euh, objectif bi naa Jibril alayhi salaam amoon mooy comme saxaaba yi radiyallahu ñu bari ngi fi toog ñoom ñu xam ñu dégg lii nga xam te ne mooy l'essentiel lu ak li nga xam te ne moom mooy la li mu ëmb ba mu ko waxee loola mu wax ko euh, lan mooy wane ne àdduna ngi waaj a tukki mu wax ko yenn ci màndarga yi après mu dem bi mu demee mu ne dem leen ngeen xool kan la dem leen ngeen ci waat ñu ñu xool ñu dem xool yi gisuñu ñu ñëw mu ne leen ci la leen waxee leen ni kooku doon ñëw di Seydina Jibril la alayhi salaam dafa ñëwoon rek ngir mu jàngal leen yéen seen diine maanaam bu ko defee ngeen xam ne kat seen diine jii muy lislaam dafa am ñetti dimension yu wuti am na dimension bi ñuy wax islam lépp loo xamante ne mooy xam-xam bi ci aju moom la borom xam-xam yi tuddee sharia mooy islam moom la ñuy wax islam. mooy dimension boobu voilà moom lañuy wax fiqh moom lañ bind def ko ay téere ki naa tuddee ko fiqh ak mboolem xam-xam yi ci wër woo usulul fiqh qawaidul fiqhiyya al-ashbah wa moom mooy aqida moom lañ naan aqida ñu ñu war a tawhid ilmul kalam ainsi voilà beneen dimension bi mooy ihsaan mooy tasawuf ci la voilà ci la à partir de tasawuf boobu parce que loolu la ci la tarixa yi juddoo parce que tarixa mooy voie bi nga xamante tari baat bi loolu lay teg sax tarixa voie yoon bi nga xamante ne mooy tax ba nga mën a dund islaam ak ak imaan bu wér ba boo koy def soo koy dund yoon maanaam yoon wi tax nga mën a àgg ci ihsaan bi maanaam perfection bi mooy tarixa yi kon moo tax tarixa yi di nekk ci cadre tasawuf soufisme waaw jeex na mu xamal nit ñi ne leen kat seen diini ji yépp mën nañ koo globaliser mën nañ ko jël tënk ko ci dimension yi voilà jëf yoo xam ne jëfu xol la ak jëfu yaram léegi ngeen perfection jëfu làmmiñ ak maanaam mooy dugg ci loolu ngeen perfectionné ko jeex na voilà perfection boobu mooy mooy tasawuf bi voilà maanaam moo tax kenn mënul teqale benn ci ñett dimension yi ku leen di jéem a tàqale c'est parce que xamul voilà euh, mais aussi le fait que mu ne Seydina Jibril sa salaam la et dafa ñëw ngir jàngal leen si diine loolu lay wane beneen point bu am solo mooy ne kii laajte laajte boo xamante ne buñ ca tontoo nit ñi dinañ ci xamee lu baax kooku moom ak ki doon toog di jàngale ñoo nuroo ñoo bokk àtte Yonent bi sallallahu alayhi moo doon tontu mais waxul ne man maa leen jàngal lii déedéet. daf ni ki leen laaj kii lu ñëw moom moo leen jàngal muy Seydina Jibril alayhi salaam salaam mooy moom tontu waxul maanaam waxul dara tontuwul ci benn laaj waxul dara loo xamante ne maanaam euh, waxtaanul Yonent bi sallallahu moo waxtaan mais sauf que Seydina Jibril alayhi salaam moo moom mooy sababu wax mooy ne kii di laajte. laaj boo xamante ne buñ dañ cey jëlee njariñ ñel xam-xam day am àttey ki doon jàngale maanaam ñoom ñaar ñoo tolloo ñoo tolloo ci waaw loolu daal euh, xadis boobu mi ngi wax ci nodd ba mu ne rawaaw muslim moom muslim fi saxee saxeexam wa abu daawuda wa tirmidhi wa nasaayi wa ahmad wa ibn abi shayba wa abdurrazzaq wal bayhaqi ci fi sunan ci sunan wa shu'ab mooy shu'ab bi ma wa dalaal te mooy dalaal nubuwwa wa ibn xuzayma an sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu mooy hadith sayyidina abdullah ibn umar sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu mu ne basiira gis-gis a ngi nii maanaam mooy Euh, gis-gis xol dafa am lu muy leeral ci mbir mi ginnaaw bi mu nettalee mbir yi mu am nag lu mu war a nettali fii di am lu muy leeral loo xamante ne gis-gisu xol la mooy clairvoyance la mu ne raay naa gis nañ ne na Jibril la Seydina Jibril alayhi salaam zahara dafa feeñ fii suuratul hissi ci jëmm joo xam ne gu ñu mën a làmb la mën koo daj nekk rajulan waaye joo xam ne maarufan ko ñu xam la ka yi kenn ni nga xam ne noonu lay feeñee fi suurati ci jëmmi dox jaxeet sayyidina jaxeet ak nu xalifatal kalbi radiyallahu anhu wa fii waqtin léeg-léeg ci benn jamono rajulan mu feeñee comme nekk nit koo xam ne ghayra ma'rufin du ko ñu xam kon léeg-léeg mu feeñee jëmm comme niñ ko gisee ci yeneen xadiis yi jëmm naa Dihya radiyallahu anhu te te bokk na ci li tax mooy ne sayyidina Dihya ibn Xalifatul Kalbi radiyallahu anhu moo gënoon a rafet ci saxaaba yi mm-hmm. voilà ah laataa Seydina Jarir radiyallahu di tuub di dugg ci lislaam bi Seydina Jarir ñëwee nag moo tax ñoo ko Yuusuf haazil umma moom mooy moo gënoon a taaru ci saxaaba yi mais booba tuubagul woon dugg ci lislaam loolu tam am na beneen point bu mu ñuy wane mooy comme euh, euh, mooy Seydina Dexya mooy Seydina Jibril alayhi salaam buy feeñu Yonent bi sallallahu ci benn jëmm di am ci jëmm kenn ci nit ñu ñu xam ni day feeñu ci jëmmu nit ku taaru waaye tamit du tànn képp ku taaru ku ne day tànn ak jullit ci biir ñi taaru maanaam loolu tamit mu nekkat beneen point voilà waaw comme li moom Suyuti wax rahimahullah ci bi mu wax ci saxaaba yi radiyallahu anhu di jeexal mu ne ajmaluhum dihiyatul jamilu jaa ala suratihi jibrilu ah assalam ne ki gënoon a taaru ci saxaaba yi radiyallahu anhu mooy Dihya mooy Dihya ibn Khalifa al-Kalbi radiyallahu anhu te ci moom ci la Seydina Jibril alayhi daan ñëw ci jëmmam kon Seydina Jibril alayhi ñëw na ci ñaari forme yëpp forme nit ku ñu xam ak forme nit ku ñu xamul mu ne walam yablugh naa waaye yëg jotewuñu maanaam yëg seegul ci ñun amuñu information annahu naka moom sayyidina Jibril alayhi salaam zahara feeñ na fi aalamil ghaybi ci monde ci àddunay kumpa fil malaayikati ci malaayika yi fii suuratin ci jëmm ghayrihi keneen ku bokkut ak moom minal malaayikati ci malaayika yi maanaam sayyidina Jibril alayhi salaam bi muy feeñu yeneen bi sallallahu alayhi bi mu ci jëmmu malaaka bi mu amee yeneen bi sallallahu alayhi gis na ko ñaar yoon mu yor jëmmu malaaka bi mu amee ñaar yoon gis na ko fii ci kaw suuf gis na ko ci asamaan si mu yor juróom benn téeméeri laaf yoo xamante ne benn bu ci nekk dafa tëj gox yi xat saddal ufuq ra'aytu Jibril alayhi salaam lahu sitta mi'ata janaahin qad saddal ufuq dafa dafa tëj gox yi voilà kon Euh, mais li muy feeñu maanaam moom mooy jëmmi boppam la feeñu mais maanaam bi muy feeñu ci àdduna bi da feeñu ci jëmmu ay nit mais bu mu bu mu ci aalamul xayb nag ci monde malaaka yi buy buy soppeekuwul fee maanaam ci jëmmi beneen malaaka xam nga waxoon nañ ne wàllu yi mën nañu soppeeku ci jëmmu keneen mën nañ caa jël jëmmu lu nit ah ñenn ñi ci ci ci borom niveau yooyu ci kummal yi gisoon nañ ko alors que malaaka yi ñoom bu ñu mën nañu jël jëmmi ñeneen mais mënuñu jël jëmmu keneen ci ñoom maam nit maanaam ci keneen ci biir malaaka yi kon fa Jibrilu sayyidina Jibril sallallahu alayhi wasallam laa yazharu du feeñ fil malaa'ikati ci malaaka yi wa fi aalamil ghaybi ak ci aalamul ghaybi ci moon ci àddunay kumpa gi fii suurati ci jëmmi Mikaayil Seydina Mikaayil aw Israafil wala Seydina Israafil alayhi salaam wa li haadha lii moo tax qaala mu wax ta'aala aji kawe ji anhu ci moom jëlee ci moom wa maa minnaa illaa lahu maqaamun ma'luum suuratu Saaffaat aaya 164 Seydina Jibriil alayhi salaam li ma waxoon Yonent bi sallallahu alayhi wasallam wa maa minnaa amul kenn ci ñun. illaa lu dul ne loxo ñeel na ko maqaamu benn maqaamu ma'lum bu ñu xam malaaka yi tamit loolu tam beneen affaire la nit day évoluer moo tax malaaka moo gën nit malaaka moo gën nit mais nit moo gën a mat moo tax wuute yooyu borom xoxom yi dañ ci wuute di ci étalé wu def ci ay téere ak yuy di ci di jënt di luñutu mais tënk bi yépp lii rek la mooy malaaka moo gën nit malaaka moom moo gën nit ndax xadis ba wa in zakarani fii mala'in zakartuhu fii mala'in xayrun minhu bu ma tuddee yàlla ne in zakarani fii nafsi fii nafsihi an an nit ki sama jaam bi bu fekkente ne dafa maa tudd zikkar ma di ma tudd waaye ci boppam rek la ma layam ma tudd ko ci sama bopp waaye su ma tuddee ci mbooloo ma tudd ko ci mbooloo mu gën mbooloo moom ma tudde te mooy mboolooy malaaka yi moom moo gën ñoom ñoo gën waaye nit moo gën a mat maanaam lii bokk na ci mooy nit ki gis nga le fait que wàllu yàlla bu mat bi moom mën def yi yëpp alors que malaaka te mën jël forme malaaka yi tamit alors que malaaka mënul jël forme malaaka comme ñoom parce que dañu am maqaama kenn ku ci nekk ñoom da nga fixe <laughs> da am rôle bu fixe da am station bu fixe alors que nit day am xaal ak maqaama nit day am ñaar yëpp day am xaal di am maqaama alors que malaaka maqaama rek la mën a am voilà mooy day mooy fenn rek lay ne. fi ñu amale du ko féete kaw. lu tax jàngalekat yi bari na di tàmbali wax ne lu yàlla bind la ñu ci gëm. Euh, en fait. dañ ko détaillé. ki gën ci nit ñi. Hmm. moo gën ñëpp. Ah. ki gën ci nit ñi moo gën ñépp euh, et am na ci biir nit ñi ñu gën malaaka yi par exemple wuute ndax malaaka ak nit kan moo gën yeneen ci yàlla yu sànsam dañ leen cee beddi maanaam ñoom bokkuñ ci werante bi ci wuute bi ndax malaaka yi ndax yeneen ci yàlla yu sànsam ñoom ñoo gën ñépp fi coow li nekk mooy diggante malaaka yi ak nit ñi ñan ñoo gën loolu tamit day wuute selon malaaka yi. mais malaaka par exemple amul yéeféer ci ñoom alors que nit ñi dañoo am yéeféer euh, malaaka yi fu ñu toll dañuy jaamu yàlla te du nit ñépp mel noonu euh, malaaka yi par exemple fi ñu yem ci niveau ci maqam maanaam ci seen fi mu yem ñoom fañ fañ fañ fa leen yàlla yamale duñ ko yëg duñ ko wàcc alors que nit fii ahsani taqwim la nekk waaye naa radadnaahu asfala saafilina maanaam moom day évoluer day mën a jóge ci ki gën a kawe waaye wàcc wàcc wàcc ba nekk ki gën a suufe maanaam nit day dem ba yées animaux yi alors que malaaka loolu mënta na ci moom moo tax malaaka moo gën mais nit moo gën a mat moo gën a mat mooy lan mooy euh, nit ki selon niveau maqaama bi mu ne ak solo xaal yi muy yéeg day dem ba tolloog yenn ci ay malaaka et que muy gën di yéeg day dem ba raw yenn malaaka yi eh, am yeneen malaaka yu ko raw noonu lay demee am yeneen malaaka yu ko raw moom mu raw yeneen i malaaka fii duggagul ci biir groupe afraad yi surtout ma Mafatihul Kunuz yi ba léegi yëggagul fu muy rawee malaaykatul muqarrabuna yi wala muy jegeante muy muy tolloog ñoom te ci biir malaaykatul muqarrabuna yi sax moom li mu mën a def mooy tolloog ñenn ñi ci ñoom par exemple comme euh, ñi ñu doon tudd keroog an-Nun al-Mufaddal al-Mudabbir al-Qalam ñooñu noonu xam na ay ay wala ñenn ci karubiyuuna yi mooy almuhayyamuna a al malaayika nga xam dañoo yàlla rek lañ bëgg jeex takk ci leeru yàlla borom subhaanahu wa taala mënuñu xam leneen mënuñu gis leneen nit ñi am na ñu mel noonu ci yàlla ak ci yenent bi sallallahu am na ñu mel noonu mais da gis ne euh, pour nekk dem ba nekk tolloog masalan malaaka boobu ñuy wax noonu kooku il faut que maanaam niveau bi mu laaj kooku ci àdduna bi yëpp benn nit lay mën a ne parfois. parfois non maanaam parfois jamono dem demaat te benn nit rek mooy mel noonu ar ruux moom xaqiqatan mal nit ñi mënuñu yegg niveau bi mu àgg parce que prototype angélique u yenent bi la sallallahu alayhi wa sallam <laughs> maanaam mooy nit moo gën a mat ba pare nit day am yu bari yu muy def maanaam tey malaaka boo xamante ne day sujjóot kese ci loolu lay ne malaaka yoo xam ne day rukkoo kese malaaka bu taxaw kese ainsi comme ni ko yent bi nettalee sallallahu alayhi wasallam même xataa karobi yu ne yi ay façon lañ yoo xam ne noon lañ mel euh, mais par exemple Seydina Israfil alayhi salaam moom moom mooy che moom mooy en fait moom mooy ki gën a mag ci ci ci ñoom ci muqarrabuna ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy yeneen ni boroom yeneen niveau yi moo leen gën a moom mooy imaamul aarifina maanaam mooy aarif billaahi yëpp moom mooy seen imam Seydina Israfil alayhi salaam moo tax ci xolam moo tax mm, ci station bi mu nekk mooy quatrième asamaan foofu la ne moom ak Seydina Idris alayhi salaam fi jant bi nekk ci asamaan yi foofu moom la ne te euh, foofu la la la maanaam niveau bi mu amee mooy nit yàlla yëpp seen xam-xam yi mooy aarif billaahi seen xam-xam yi maanaam dafa dafa nuroo niveau moom niveau wu euh, xam-xamu sayyidna Israfil alayhi salaam mooy seen mooy tax mooy seen chef moo tax xutbu bi di yor xolu Seydina Ibrahima Seydina Israfil alayhi salaam comme hadith boobu naan kee walla di wax waa ahlu diwaan bi muy wax dafa ne am na kenn ci nit ñi koo xam ne xolam dañ koy tëggee ci xolu naa Israfil alayhi salaam ndax lu tax parce que moom moo mel noonu mais maanaam mais mais ñi raw xutbu bi ci nit ñi ñoom ñooy raw malaaka yooyu ñi raw bi ci nit ñi voilà loolu liggéey rek la quoi dimension yooyu <laughs> may yàlla may yàlla ça veut dire que amul exception quoi non maanaam dafa am loo xam ne dafa laaj liggéey hmm. euh, dëgg-dëgg ma en toute vérité amul lu laaj liggéey hmm. en toute vérité bu ñu wax naan lii dafa laaj liggéey maanaam mooy yow ci sa conscience bopp am ci sa xelu bopp nga góorgóorlu mais jëmmi xel moomu sax yàllaa la koy may maanaam moo tax laajul liggéey maanaam ci kaw loolu lañ naan laajul liggéey maanaam mooy ne yow moyens yi nga war a am pour def pour jaamu yàlla pour topp ci yàlla ne serait-ce nekk ci yoon bu baax bi mën koo ràññeet la xam ko rek loolu mooy yàlla la maanaam ne serait-ce mën a toog xam ne lii mooy yoon bu baax bi lii mooy lu bon bi ba pare nga nangu ko ba pare nangu cee tegu loolu rek jëmmi loolu dafa jafe ndax loolu mooy yàlla bu rëy la ndax ñu bëri bëri bari du ne bëgguñu ko woon de mais amuñu chance su tombe ci xam ne lii mooy yoon bu baax bi maanaam loolu moom moo tax ne na maanaam dëgg-dëgg biir mi yóbbu kii amul loolu amul mais ginnaaw bi nga ràññeet leen lii mooy lu baax la lii lii la maanaam liggéey ko effectivement effort bi selon sa effort noonu lañ lay fayee voilà comme li Yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax soxna Aysa radiyallahu anha sawaabuki ala qadari nasabuki sak yool mi ngi ci askanonte maanaam mi ngi proportionnel ak effort yi ngay def loolu liggéey na laaj mais liggéey boobu noonu fi mu la mën yóbbu fii ci gën a kawe mooy maqaama siddiqiyya doo weesu maqaama siddiqiyya moo tax maqaama siddiqiyya ña fa ci biir ñooñu ci lañuy ñuy tànnee waa ahlu diwaan mais ahlu diwaan bokk ci may yàlla la maanaam bokk ci diwaanu na loolu may yàlla kese na du du du lu nit ki di liggéey yàlla mooy tànn ci biir siddiquuna yi mooy tànn ñi nga xamante ne yéen ñi kaay leen yéen laa jox sama tasrif tas li war a gouverner adduna bi univers bi yépp yéen ci yéen laa koy jaarale voilà niveau boobu foofu nag compétition bu metti moo fa compétition musul am ci adduna ba am comme ni mu amee diwaan ku nekk yaa ngi bëgg place ki ne sa kanam gis nga ci kaw milieu politique bi ci kaw gaa yi ni ñuy bëggee di diir mbag di diir tout le temps post wu ki nekk ci seen kanam diiwaan noonu la mel ku nekk yaa ngi bëgg post ki nekk sa kanam sauf que <laughs> liggéey bi mu laaj xaqiqatan may yàlla moo la ci yëgg yëgg na sauf que nag nit ki bu demee ba nekk xutbu bi maanaam mooy niveau boobu moom mooy yëgg na niveau wu chef yi nga xam ne ñooy chefu malaaka yi mooy ñu ñu mag ñi mais <laughs> dese na ko lu bari bari dese na ko ñi nga xam ne ñoom ñooy ñu kawe ñuy dëgg voilà te ñooñu ñi nga xam ne ñooy féete kaw euh, maanaam segam bokk ci diwaan bi loolu déjà may yàlla la maanaam raw waa diwaan bi waxaale wuñ ko dëgg-dëgg niveau boobu nit ki euh, loolu moom jotoon nañ ko wax ci yenn jotaay maanaam nit ki nga xamante ne dafa yegg niveau boobu loolu du du ko liggéey te sax dëgg dëgg kooku daf koy judduwaale maanaam mën na bañ a feeñ nag dès départ bi mais loolu munoo ko mënoo ko mënoo ko mënoo ko mënoo liggéey après parce que dafa am mbir moo xamante ne dafa am ci yàlla aussi. Euh, nit mën na liggéey milliard nit mën na ko liggéey même bu dee si compliqué ay milliard nit mën na liggéey wilaya même bu dee c'est compliqué nit mën na liggéey voilà lu bari mën na ko liggéey nit mën na liggéey ba nekk euh, champion du monde ci domaine bu bu ko neex mais yàlla bi nga xamante ne moo transcender loolu yépp maanaam moo féete kaw lépp niveau maanaam yàlla yegg ci yàlla du liggéey moo la koy dox amul loo xam ne dañ naan lii ngay def yegg ci yàlla amul yàlla moom mooy tànn yéggale la ci boppam mu yeggale la ci boppam mais amul liggéey looy def nga yegg ci boppam moo tax li ci gën a gaaw bu doon am na benn mbir buy tax lu ci gën a gaaw mooy bàyyee sa bopp yi bopp yàlla jox ko lépp wommatu ci moom carrément ànd ak bëgg bu wér te sax dàkk ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam bu dee am na lu yeggale ci yàlla loolu la te sax ba tey du loolu mooy yeggale ci yàlla yàlla li yeggale ci moom mooy amul lu ko yegg lu koy lu lay yeggale ci moom moom mooy tànn moom ndax da lay ci boppam c'est compliqué mais noonu la demee mm-hmm. voilà nit ki du tànn par exemple nit ki xam nga nu du tànn fi muy ki ni mu tëlee tànn fi muy juddoo noonu dong la tëlee yeggale ci boppam niveau boobu niveau la boo xam ne nit ki daf koy judduwaale kese maanaam euh, xam nga xut bu nit ki day daf daf koy daf ci yegg maanaam day juddu di évoluer di évoluer ba yegg ci mais niveau boobu nit ki du évoluer ba yegg ci de day juddu mel noonu maanaam noonu lay judduwaale sauf que euh, que euh, mandarge maanaam wala boog euh, egg gam fay yegg tamit day évoluer maanaam day évoluer ci zahir nii rek waaw petit à petit ba yegg ci rek mais en tout à cause destin am loolu la woon loolu boo ko bëggee xam exemple mooy joxel jëlal exemple xar kii bi euh, président de la république ak buuru Angleterre buuru Angleterre nit ki day judd nekk buuru Angleterre sauf que. Euh, nomination maanaam ndànk-ndànk lay yéeg maanaam solo ñu ko jiitu woon di dee muy occuper place nangam nangam ba keroog moom muy occuper place bi nga xam ne mooy place buur bi du lu mu liggéey du lu mu liggéey daa mag ci kër gi rek. mais daf ko te daf ko judduwaale moo tax da ngay gis day juddu rek euh, gars yi def fête fête nationale dëkk bépp yi loolu mooy niveau boobu alors que nekk président de la loolu amu ci da ngay juddu di évoluer dugg ci politique bi bokk di campagne di def loolu di di di reyante bokk ci ci ci ñuy wane seen ay preuve ba keroog nga fa yegg xur noonu la mel. voilà mais mu leen seen doxalin seen comportement seen jaayante. waaw waaw moo ba nuróom ñoom ci jikko. waaw waaw soo nuróom ñoom ci jikko mooy noonu mooy mooy ci ñoom nga bokk. seen bànq moom voilà de loolu <laughs> maanaam nit ki buy juddu moom du ko xam. Mm. du xam ne moom ci ñooñu la bokk du ko xam de. Mm. day dem ba yegg ca doog a xam ne moom ndekete ci ñoom la bokk. loolu nag yàlla daf ko ko def ngir nëbbeeku ngir ngir ngir dimbalee ko ko maanaam ngir mu bañ a gaaw a yàqu ci diggante bi parce que du juddu rek mat loolu comme comme ni muy bañ a juddoo rek commencé mën a doxi soxla noonu rek tamit lay mel fii xam nga nit du juddu rek daan ne leen ma jabar <laughs> ma am doom léegi <laughs> maanaam day day commencé di jàng toog di jàng raam di jàng dox di jàng bind di jàng di jàng am lu mënal boppam di jàng yanu yu diis ah ainsi de suite ba jékki-jékki rek saa yi yëg ne ndekete mat na góor daal di léegi takkal leen ba soxna voilà que boobu voilà noonu lay demee mais nit ki du judd rek mel noonu parce que loolu su amee day day teel yàqu voilà.